fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi asalaatu mi'a wa sab'a wa salaasuun. baabu tahriimi raf'il ma'muumi ra'sahu mina rukuu'i awi sujuudi qabla al imaam walillahi alhamdu wal minna kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ba léegi ci kitaab al umuur al manhiyyi anhaa téere bii di wax mbir yi nga xam ne dañ ko aaye ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ chapitre trois cent trente six lañ mujj woon gis doon wax baabu tahriimi sawmi al mar'ati tatawwu'an wa haadir illaa bi idnihi hadis euh, bi mu ceddi woon moo doon hadis mille sept cent cinquante mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yahillu lil mar'a an tasuuma wa zawjuha shaahid illaa bi idnihi walillahi nag muy wax côté bii day ñëw ci côté loo xam ne mooy ci wàllu julli la ci ay julli xam nga fee koor la doon wax ndaw si woor fekk boroom këram ne fekk ak lu mel na bii nag mu ngi wax ci wàllu julli koo xam ne dañ koy jiite baabu chapitre trois cent trente-sept ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar mu ne baabu bunt chapitre garab ci toolu nu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa annabihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum taxriimi xaraamu raf'il ma'muumi waa ji ñuy jiite al mooy ci ñuy jiite waaw moom muy yëkkati boppam ra'sahu boppam minar rukuu'i mooy bu rukuu'ee ndax balaa rukuu' mooy imaam bi day rukuu' comme li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaamu innamaa ju'ila al imaamu li yu'tamma bihi waaw imaam dañ koo def ngir imaam bi ngir ñuy roy ci moom te ngay roy mooy day def ba pare nga door a def kon nag xaraamu. ki ñuy jiite mu yëkkati boppam ci rukkoo bu ñu rukkoo balaa imaam bee yëkkati boppam moom moom moom mu yëkkati moom daal di ci gi mel ni bu koy anticiper affaire am sujuud yi war na tamit waaw imaam bi sujuud yéen ngeen sujuud laata imaam bi di wax allahu akbar bi si ji yow nga jëkk nga jëkkante ko quoi ndax da ngaa ci daa am foo war a liggéey wala dara ab daa war a seetaani benn caaxaan rek boo xam ne mu ngi am. wala ay maîtrise loo xam ne moo tax bu bëgg yàkkamti affaire bi te loolu yëpp ay caaxaan la yow yooyu ngay def yéen di yàkkamti loo yàkkamti yàkkamti xanaa doo njëkk sëlmal imaam bi génn te pareegul xanaa <laughs> mooy loo yàkkamti yàkkamti ci rukkoo yéeg di ko jiitoon di ko raw ak yooyu mais à la tax na nga pare ci julli ji yow bala nga cee pare imaam bi ne asalaamaaleykum kon looy def nii sooy dalal <laughs> mu ne nag xaraam boo xam ne daa xaraam nit ki di yëkkati ci rukkoo bu rukkoo di siggi avant imaamam awi sujud wala mu sujud ñu sujud ak imaam bi laata imaam bi yëkkati boppam moom mu yëkkati qablal imaam luy lépp mu def ko laata imaam bi xaram gu mu xaram <laughs> waaw <laughs> mooy ahkaamul ah, almamuumiin ñi nga xam ne moom ñoom la jiite atte yi leen wal yi leen gàll ci seen kaw waaw du ne man dañ may jiite après nga nekk ci ginnaaw di def lu la neex ah déedéet léegi nag moo ndi fi indiwu fi aaya moo ndi fi benn xadis buy leeral lii mu tudde buntu bi ak li tax mu wax li muy xadis mille sept cent cinquante et un mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala amaa yaxsha axadukum idaa rafa'a ra'sahu qabla al-imaami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himaar aw yaj'ala Allahu suuratahu suurata himaar muttafaqun alayhi kon al imaam mu indi hadiis bi <laughs> eh, hadiis bu garaaw la <laughs> mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu daw mi hasbu sahabati ñaata hadis cinq mille trois cent soixante quatorze cinq mille trois cent soixante quatorze cinq mille trois cent soixante quatorze hadis <laughs> waaw la daal bi solo hmm? waaw trois cent vingt six hadis muttafaqun alayhi la ci hadisam bi imaamul Buxaari wéete ci quatre-vingt-treize hadis imaam Muslim wéete ci quatre-vingt-dix-huit kooku mooy Seydou moo ko xaafisu saxaabati moo ëpp lu ci hadis ci saxaaba yonent salawaatullahi wa salaamu alayhi wa radiyallahu anhu kon mu ne anna nabiyya ki ne alayhi salaatu wa salaam qaala nee amaa taxsha mais amaa yaxsha ndax ragalul. ndax craindrewul ahadukum kenn ci yéen mooy ñi muy jiite saxaaba yi lay waxal mooy bu nee moom du ñooñu kese ah mooy képp koo xam ne am na ku lay jiite xanaa kooku kenn ci yéen ragalul ida rafa bu yëkkatee rasahu boppam qabla al imaam yi laata imaam bi nga def loolu ragaloo an yajala mu def allahu borom bi rasahu bopp <laughs> boppu laan boppu xooxooxoo mbaamu xooxoo waaw waaw xamarul ahliya mooy est-ce que kenn ci yéen ragalul bu yëgatee boppam laata imaam bi borom bi soppi bopp ba def ko boppu mbaam waaw aw walla boog yaj'ala mu def allahu borom bi suuratahu meloom suurata ximaar borom bi transformé ko def ko nag waajo ba muy julli ba mu sëggee nit la woon mu njëkk a siggi bi borom bi transformé ko def ko mbaam mu siggi nekkum mbaam mu yor ñeenti pat ragalu ngeen lool <laughs> lii day mane lii moom daa xaram nooy kon yii moo tax imaamu Nawawi ne baabu tahrimi laa wax lii day mane xaramu non si xoroma waaw mu ne muttafaqun al imaamu al al-Bukhari waaye naga noonu wal imaamu Muslim Abul Husayn daal dina koy solo léegi nag <laughs> laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ñoom ñoo solo ñu ne la déedéet mel ni al imaamu Ahmadu seen sëriñ di ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko waaye na ko noonu al imaamu abu daawuda ak at-tirmidhi an-nasaa'i wa ibnu maaja voilà mooy rawaahul jamaa mooy ash-shaykhaani seen sëriñ ay ahmad ibnu muhammad ak ki nga xam ne mooy waa kutubul sunan al arbaa rahmatullahi ala al-jamii na ko noon al imaam ad-daarimi rahimahullah solo na ko al imaam al buxaari benn bërëb lu ko di kitaabul azaan baabu ismi man rafa'a ra'sahu qabla al imam baabu buntu ra eh, ismi bakkaaru man ka nga xam ne rafa'a yëkkati na ra'sahu boppam qabla al imam laata imam bi koy jiite mu ne haddathana Hajjaj ibn Minhal waxoon nañ la dañuy wax Hajjaj ibn Minhal ak Hajjaj ibn al Minhal al Anmati Abu Muhammad as-Sulami al-Attar rahimahullah al basari génn àddina la deux cent seize rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne ki ñu nettal mooy Shu'batu di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin génn àddina ñii ne quatre-vingt-deux ñii ne quatre-vingt-trois ñii ne quatre-vingt-cinq ñii ne quatre-vingt-six ñii ne quatre-vingt-sept génn àddina la cent soixante rahimahullahu taala an Muhammad ibn Ziyad mu jële ci ko naan Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumahi mawla Abul Haarith al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'ala kañ la génn àddina kañ la génn àddina dajuma ko mu ne sami'tu Abaa Hurayrata mu ne moom Muhammad ibn Ziyaad dégg na Abu Hurayra al-Haafiz al-Yamaani ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu wax nañ la solo li nga xam ne mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis voilà <laughs> léegi kon mu ne muy Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ah, anin nabi fii dane anin nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne annahu qaala ama yaxsha ahadukum aw yaxsha dina ne ndax yaxsha du ragal ahadukum kenn ci aw yaxsha wala boog mu ne mais xanaa du ragal ahadukum kenn ci idaa rafa bu boppam qabla al imaam laata imaam an yaj'ala mu def allahu borom bi ra'sahu boppam ra'sa himaar ah boppam bi boppu mbaam léegi aw yaj'ala wala mu def allahu borom bi suuratahu meloom suurata himaar mu mujj yor ah, meloom li nga xam ne mooy himaaru di mbaam léegi al imaamu muslim rahimahullah ñaa bon daa ñaari version la ci indi daal di leen dajale kitaabu salaa baabu tahrimi sabqi al imaami bi ruku'in aw sujuudin wa nahwihimaa voilà <laughs> kitaabu saa bi ñoom imaamu Nawawi def surah yi buntu xaraamal di jiitu imaam bi moo xam ci ruku' wala sujuud wala yu mel ni ñoom ñaar mu ne haddasanaa Xalaf mu ne nettali nañu moom imaam ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, Muslim Xalaf ibn Hishaam wa Abu Rabi' al-Zahraani wa Qutayba ibn Sa'iid da ko jële ci ñetti sëriñam muy ku njëkk ji Xalaf ibn Hishaam de Xalaf ibn Hishaam ibn Sa'lab Abu Muhammad al-Baghdaadiyu al-Muqriyu al-Bazzaazu gane àddina cent cinquante génn àddina li nga xam ne mooy 229 rahimahullahu ta'ala wa Abu Rabi' az-Zahrani jëlee ku naan Abu Rabi' az-Zahrani di Sulayman ibn Dawud al-Ataki al-Azdi az-Zahrani al-Basri al-Baghdadi al-Hafiz génn àddina la 234 ak beneen sëriñam di wa wa Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah génn àddina 148 génn àddina 200 40 rahimahullahu ta'ala rahmatullah ala al-jami' mu ne kulluhum ñoom ñi ñëpp an Hammad ñu jëla ko ci Hammad mooy Hammad ibn Zayd mu ne Hammad muy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala gane àddina 98 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qaala Xalaf mu ne kanta sama sëriñ bu njëkk bi moom nii la waxe wax ji mu ne qaala wax na Xalafun waaw mooy xërëf xalaf lii la wax dane xaddasanaa moom kaddu gii la jëfandikoo moom la utilisé mu ne xaddasanaa nettal nañu Hammaad ibn Zayd di Hammaad ibn Zayd gis nañ ko sànq moo nekk noon am Muhammad ibn Ziyaad gis nañ ko ci riwaa imam ayel al Buxaari rahimahullahu taala qaala mu ne xaddasanaa Abu Hurayrata wii mu ne nettali nañu Abu Hurayra xam nga fële dane eh, Shu'ba Shu'ba la Shu'ba moom bu jëlee ci mu dal koo xam ne dane an grawul waaw <laughs> amune ne woon ñun mu Qataada euh, ki Qataada waa ak kii euh, euh, Sulaymaan ibn Mihraan al daal A'mash ñooñu ñooñ moom seen tadlis maa leen ci musal ko <laughs> waaw waaw man moom luñ ne dégg luñ newul dégg naa ko waaw wala dañoo dégg ma ba waaw Muhammad ibn Ziyad fii mu ne haddathana rahimahullah Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala mu ne qaala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Abu Hurayra da ne qaala wax na Muhammadun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na borom bi julli ci moom tey sëlmal amaa yaxsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imaam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himaar voilà mu ne ndax ragalul ki nga xamante ne day yëkkati boppam laata imaam bi borom bi wëlbati soppi boppam def ko boppu mbaam ah beneen bi beneen bi nag nga xam ne moo niroog suñu bii nag mu ne haddathana moom lañu teg Amrun an-Naqid wa Zuhayr ibn Harb mu jële ko ci ñaari sëriñam cette fois ci mu ne nettale ñoo imam Muslim rahmatullah ala al-jami' Amrun an-Naqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz rahimahullah génn àddina 231 wa Zuhayr ibn Harb mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah gane àddina 160 génn àddina 232 imaam Muslim jëlee ci moom lépp 1000 hadis rahmatullahi alayhim qaala mu ne haddathana Isma'il ibn Ibrahim ñoom ñaar ñu ne ñu ne nettoon Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr al-Asadi hmm, gi siiw woon ci Ibn Ulayya eh, al al-Baghdadi ba pare nekkoon kuufiyul asl rahmatullahi alayhi gane àddina cent dix génn àddina cent quatre-vingt-treize rahmatullah alayhi an Yunus mu jële ko ci Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi al-Khazzaz Abu Abdillah ñi ne no Abu Abu Ubaydillah al-Abdi mawlahu al-Basri al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina après les années quatre-vingt-quatre waegi an Muhammad ibn Ziyad ñëwaat na rahimahullah an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ya'manu maa ya'manu kaddu yële mu indi kaddu imaamul Buxaari leen di ci Riyaad bi sinon imaam Muslim gis nga bu njëkk bi amaa yaxsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imaam an yuhawwila waaw waxul an yaj'ala boobu mooy imaamul Buxaari yi comme niñ ko gis fii mu ne maa ya'manu alladi wóoluwul <laughs> ki nga xamante ne alladi yarfa'u ra'sahu fi salaatihi qabla al-imaam an yuhawwila Allahu suuratahu fi suurati himaar waaw <laughs> waaw imaam Muslim na ci suuf ne am na ci bu dee ar-Rabi' ibn Muslim foofu dane an yaj'ala Allahu wajhahu wajha himaar voilà kon mbir maa ngoogu wallahu ta'ala a'lam léegi nag kon ginnaaw taxriij bi nii mooy kon hadis bi ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi waaw ana lan mooy lëkkaaleem ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi ñu ne la kay bët lëkkaale bi leer na woon waaw waaw lii kay mooy lëkkaale bi leer na baabu taxriimi buntu xaraamal ma'muum bi ki ñuy njiite muy yëkkati boppam ci rukkoo wala sujjóot da leen a tudd ñoom ñaar wala mu ne wa nax wi ak yu mel noonu ci euh, euh, Riyad bi ci euh, Minhaj bi Imam Nawawi wala yu mel noonu qabla al imam laata imam bi xaram parce que quand même lu tax mu xaram ndax li nga xamante ne mooy mas mooy soppi goo xam ne lañuy jël li gën a tedd al masx mooy le fait borom bi yore saa sam tëgg ko kii def lii borom bi daal di koy soppi li mu ko bindee soppi ko leneen comme ni defoon. Euh, euh, euh, ca waa banu Israël ña nga xamante ne nii ñoo ci doon defuk caay-caay waaye bu leen bu leen napp samedi gaa yi ne seen yoon newu ci quoi <laughs> ma ne seen yoon a ci newul dañaa nappa léegi lan maa cee nekk <laughs> waaw borom bi ne fa qulna lahum kunu qiradatan xaasi'in waaw Allahu akbar bi nga xamante ne nii ci lañu ne dañuy napp par force falamma ataw amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan ñu wayu ne doo dee foo jaar dañuy def liñ leen tere laa wax ñu ne leen nag nekk leen ay golo yoo xam ne yu sew yu tuuti yu ñàkk solo ngeen di doon kutus léegi mooy loolu noonu nga xam ne mooy yow borom bi ne wala xar karramna bani aadam ba pare ne moom inna allaha yoneen saa saam ne xalaqa aadama ala suurati ne maam aadama da koo bind ci meloom jox ko ne laqad xalaqna al insana fii ahsani taqwim dañoo bind nit ki ci li gën a rafet ko ak yemaleeg ni ñu ko bindee yooyu ba pare dañoo teral doomu aadama alayhi salaatu wassalaam léegi yow nga am loolu teraanga boobu borom bi def mu ne yoneen saa sam xamal nañu kii def lii ragalul xanaa moom ragalul borom bi soppi moom bind mu rafet woobu asanu taqwim bopp mu daal di jël ci li ci li dina solo ah déyël la def la mbaam quoi soppi la mbaam loolu lay wane ni loolu kay day wane daa xaram loolu moo na al imaam al xaafiz ibnu mu ne wa zaahirul hadiis yaqtadii tahriimu alhamdulillah ar-raf'i qabla al-imaam li kawnihi tawa'ada alayhi bil-masx wa huwa ashaddu al-'uquubaat wa bidhaalika jazama an-Nawawi fii sharhi al-Muhaddab rahimahullah waaw waaw mu ne li feeñ ci hadiis bii li mu koy sharh moom ci al-Fath mooy ne di yëkkati sa bopp laata imaam bi ci rukkoo ak yooyu loolu dafa xaram. parce que yeneen saa sam da mooy ñu soppi sa mbind def ko loo xam ne mooy leneen ay golo ay mbaam fii mu ne mbaam te loolu bokk na ci li ñu ne tar ci mbugal yi borom bi bu mbugali jàpp mu ne lii moo tax ak ki ñu naan an-Nawawi seen sëriñ bi te moo bind Riyaad bi nii rahimahullah daal dogu ne lii dafa xaram bi muy shara bu imaam Abu Ishaq ash-Shirazi tudd lan al-Majmu' waaye it ñun mën nañ ne ak fii ci Riyadou Salihine loolu la dogu moo tax mu ne baabu tahrimi raf'i al-ma'mumi ra'sahu min ar-ruku'i aw as qabla al-imam waaw dañ naan dañ ci dool yeneen ak fii tamit Riyad bi dogu na ne lii dafa xaram moo tax mu tudde buntu bi buntu xaraam. yëkkati ku ñuy jiite di yëkkati boppam ci rukon wala sujjóot laata imaam bi kon loolu àtteem leer na ndax daa bokk li ñuy xame ne lii dafa xaram mooy borom bi tëkkoo ci mbugal fàttalakul kabaa'ir yi la ibnu abbas radiyallahu anhu maa di wax ne bokk na li ñuy xame ne lii bàkkaar bu mag la mooy borom bi di rëbb ci wala digale ci mbugal rëbbu àddina wala alaaxira wala mbugalu àddina wala alaaxira ñoom ñaar yooyu ak yeneen ak yeneen te lii bokk na ci waaw mbugalu àddina mooy ñu soppi la yow nga nekk ci àddina ñépp xamoon na yow yaay diw nga mujj borom bi soppi sa bopp bi nekk bopp mbaam sa yaram bi li ci des yëpp di yaramu nit wala bu sa suura sa forme lépp nga nekk mbaam ci jëf yoo xam ne moom nga def mu tëkkoo la lool kon loolu day wane daa xaram léegi nag al imaam al xaafiz an-Nawawi ibn Hajar rahimahullah mu ne bi mu waxee loolu ne loolu moo tax Euh, wa bizaalika ci lii jazama la dogu an-Nawawi ash-Shaykh an-Nawawi al-imaam rahimahullah ci Sharh al-Muhadhab rahimahullah mu ne wa ma'al qawli bit-tahriim fal-jumhuur léegi nag ci kaw ne lii dafa xaram jumhuurul léegi nag mu des waaw dafa xaram att bi dafa xaram waaye léegi waa ji mu njëkk ko yëkkati léegi nag def na lu xaram d'accord mais léegi julleem baax na wala baaxul <laughs> mu ne fal jumhuur jumhurul ulama ma majorité des des borom xam-xam ala anna fa'ilahu ya'sam wa tujzi'u salatu na bàkkaar waaw xam ne dafa xaram nag julleem quand même euh, na quoi waaw non julleem moom baax na waaw mu ne waaye lii waa jumhur la waaye wa an ibn Umar jële nañ ci sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu mu ne tabtulu non def lu xaraam kese kan non julli ji yàqu naa ah. mu ne wa bihi te wax jii ne loolu day yàq julli qaala Ahmad moom la al imaamu Ahmad ibnu Muhammad wax fii riwaayatin ci loo xam ne mooy lu ñu soloo ci moom waaw boo déggee lool mooy am na beneen wax comme waa jumhur ne non non yàqul julleem mais nag def na bàkkaar mu ne waaye wa ahlu zahiri ak mbokki imaam Daawud ibn Ali az-Zahiri rahmatullah te moom jamonoy imaam Ahmad doon baax na ba xaritu imaam Ahmad bi imaam Ishaq ibn Rahowi moo doon sëriñu Daawud ibn Ali alors que imaam Ishaq moo njëkk a faatu imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhim ñoom imaam Ibn Hazm ak gaa yooyu wa ahlu zahiri rahmatullah alayhim ñoom ñu ne hee julleem day yàqu fan lañ ko teg binaa an tegtaloo ala anna nahya tere gi yonent saa salaam tere yaqtadil fasaad moom masala boobu yàgg nañ ko fi hal nahyu yaqtadi fasaad al manhi anhu am la waaw mooy bu sariya teree ne bul def léegi nit ki ñëw def loolee est ce tax jëf loolee lam ci waroon a jële mu yàqu ñoom loolu waxoon nañ la xàmbali yi ak tamit surtout zahiri yi ak yenn ci maali kii mooy dañ ne loolu kay day yàqu voilà masala usuliya boobu la mu ne ñoom nag ci loolu lañ ko teg mais comme que daal leen saa saa xaraamal na lii waxe na ko nii loo xam day wan ne xaraam la kon ku fi njëkk a yëkkati sa bopp sa imaam waaw bari kii mooy sa julli yàqu na waaw mu ne wa fil Mughni an Ahmad annahu qaala fi risalati mu ne boo demee ci al-Mughni bu al imam al-Hafiz euh, al al faqih al-Hanbali bu mag bi di Muwaffaq ad-Din ibn Qudama euh, al-Hanbali rahimahullah nee na an Ahmad jële ci Seydina Ahmad dem Serigne bi ibn Hanbal rahmatullah alayhi annahu qaala nee na fi risalati ci ci ci euh, lettre am ba ne laysa liman sabaqa al imama salatun li hadha al hadith foofu imam ahmad wax lu leer ne ki nga xam ne moo jiitu imam bi kooku amul julli ndax hadith bii ñu nekk waaw qaala nee na imam ahmad teg ci rahimahullah ne walaw kanat lahu salat la rujiya lahu la rujiya lahu thawab walam yukhsha alayhi al iqab waaw mu ne ndax bu doon ne moom ah, amoon na julli kon doon nañ yaakaar mu am yiw te du ñu ragal ci moom buggal mu toll comme que nag yeneen saa sax nee na amaa yaxsha ahadukum ndax kenn du ragal lii dal ko kon lool mooy wane ne kook bu amoon julli dinañ ko yaakaaral yool bu mu cay amee te kenn du ko ragalal buggal te loolu lépp daa dàq fii ba mu ko defee waaw kon loolu mooy li nga xam ne kon loolu la léegi bon bala ñu jàll euh, mooy fii. Euh, xam nga boroom xam-xam yi dañuy wax benn affaire nañ ci taxaw tuuti même bu dee moom mooy